a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasuulillahi wa ala aalihi wa saxbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu ash-shaykhu abul mahaamidi alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu ad-daymaani radiyallahu anhumaa fi al-baab ath-thaalith fil adabi wal fadaa'il fa fii faslun fi sabr amma istibaaruka ala al fa xayrul aada kon Serigne bi radiyallahu ci jataay bi ñu génn waxoon nañu yi nga xam ne sabara verbe sabara da koy jalgati da ci jéng jëm te lool kese la man su waa ñu ne sabara bi ci njëkk ala wala sabara an wala sabara fii léegi nag mu lay ñëw waxoon naa benn bu nekk dina la ko leeral. mu ne am xibaaru ko ndaal li nga xamante ne mooy sëg muñ alal ibaada ci jaamu yàlla yi ngay def nga ciy muñ te yàlla kepp tax waaw ma al masaa'ibi ànd ak di muñ musiba ya nga xamante ne nii moo la cay dal ak mettit ya coono ya la cay dal fa xayru fa xayrul aada mooy gën ji lu jaam bi mën a aada woo kon sabru ala ibaada di muñ yenn sa bopp ci kaw jaamu yàlla yi la yàlla teg nga yenn ci sa bakkan di muñ di ko defe ni di ko fexe defe ni ko yàlla bëggee ni mu koy xaare ci yow kon as-sabru ala mu mu ne kiy def lii ànd ak di muñ musiba yi ko ciy fekk mu ne fa rubbama yaktubu sinan muhmala darajatan liman lahu qad hasala mu ne fa rubbama kii nii de bariwaana te mooy noonu lay demee du nekk loolu lu ñuy sikki sàkk voilà waaw mooy nii moom yu yàttu bu des na ko bindal siinan muhmala siin ngoo xam ne dañ koo dañ koo dañ koo dañ koo dañ koo euh, yëgatil dañ koo <laughs> ihmal mooy ñàkk a solo benn mbir lii buñ ko waxee siinan muhmala mooy siin ngoo xam ne amuli tomb voilà mooy siin ngoo xam ne dañ koo dindil la nga xam ne mooy tomb yu amu ci loolu lañ naan siinan muhmala voilà bu ñu nee ihmaalu shay'i al ihmaal ah al i'maalu xayrun min al ihmaal mooy jëfe dalil yi moo gën ñuy neenal dalil yi bañ koo jëfe fii nag mooy tomb yi ñàkk a def ci moom siinan dines na ko ñu bindal ko waa ji nga xam ne mooy muñee lim njëkk a wax ala ibada ci jaamu yàlla yi ak muñ ya ko dal ci yi nga xamante ne mooy ay safaan ak i nattu mu ne ko nañ ko bindal siinan muhmala loolu mooy trois cents ci ay tiyaaba ci darajatan ci ay daraja yuñ koy yëkkati liman lahu qad xasalaa ki nga xam ne amee amene muñ gu mel nii fexe kanam mu koy noot di ko teg di ko muñ ci jaamu yàlla ji tey muñ musiba ya ko ciy dal ñu ne ko waa benn ngoog

bànneex yi nga xam ne bakkan moom kese la bëgg waaw waaw moo tax suñu boroom ne gaa yi ñi nga xam ne fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'u salaa wattaba'u shahawaati fa sawfa yulqawna yalqawna yalqawna ghayya <laughs> waaw moo tax borom bi wax lool ne fa xalafa min ba'dihim ba mu tuddee yu baax ya allahu akbar mu daal di ñëw daal di wutu seen gannaaw wutaakoon wu yées xalfun loolu mooy différence entre xalf ak xalaf waaw xalaf mooy bu baax kantaa xalfun moo ñu yées waaw gaa yoo xam ne lañ ñëwee lañ njëkk a def dañoo dóor julli mu wadd waaw ca suuratu sayyidatu maryam alayhi salaam waaw bañ ñëwee adaa'u salaa wattaba'u nañ def ñu topp seeni bànneex ya li neex seeni bakkan kese ak seeni intérêt fa saw fa xelséef nañu yàlla xaw na daje te dugg xayyan safara soo sële tànge bu tar na leen dala ko pertange kon nag loolee la lay wax nii waaw mooy sabara mooy fa sabruna an an shahawatin mooy yi nga xam ne ay bànneex la ñu daal di koy muñ ba ko lissalaam te boroom bi nga xam ne mooy boroom jàmm te mooy ki mucc ci bépp ayib te ku am jàmm moo la jàmmal ñuy muñ an wëlliif yu xaraam yi neex na ci bakkan waaye ñu bañ ko muñ bàyyi ko waaw ñépp di lii naan naan la di di teg di naan sàngara si l'argent coule à flot ci casino yi nga xam ne fi lañuy ñuy defe PMI ga façon yooyu gars yi di gañe rek mu neex lool ci bakkan te yaa ngi nii ñàkk lool nga muñ ko ngir li salaam ngir sa boroom waaye wa fikratin di muñ bi fexe an fikratin mooy wa naa an fikratin ba léegi wëlliif li nga xamante ne mooy ay xalaat radiyatin yoo xam ne yu doye di la ta baaxul waa an xaraam waaye di muñ ci nga xam ne borom bee ñu ko xaraamal shahawaat yi mooy bànneex yi nga xam ne sa bakkan kese waaw lay topp sa bakkan yooyu kese la bëgg waaw ki nga xam ne moom ittaxada ilaahu hawaa ay bànneexam nga muñ yooyu waaye yu xaraam yi nga xam ne dafa leer ci alquran ak sunna nga daal di koy daw kon loolu mooy muñ an mooy li may muñ lu xaraam la lu baaxul la ci man te borom bi digaluma ko may muñ ci bàyyi gu ma koy bàyyi daw gu ma koy daw ak sori gu ma koy sor ay njaaloog ay sàcc ak ay tuur bëtawee bëtu nit ak rey nit di tuuri xaq shar'i loolu lépp ma daal di koy daw di ko muñ waaw mu ne ki lii lan moo koy li mu ne yaktubu minhu llahu borom bi dina ko bindal ca muñam ngoo gële mu muñ xaa an mojama xaa boo xam ne dañ koo tomb voilà <laughs> xaa bu am tomb voilà mooy contraire muhmala xaa boo xam ne dafa am tomb darajatan muy six téeméer ak benn ci ay daraja dees na ko yëkkati li man ilayhi borom bi dina ko bindal ñeel ka nga xam ne duntimaa boroomu askanewu façon muñ gii la di muñ yu bànneex yi waaye di muñ yu xaraam yi di muñ xattaa fikra yi xalaat yu bon yu yiis yi nga xam ne ñooy jaar ci moom lu yomb nag waaye kooku lii lañ koy bindal bu dee lii la askanoo léegi nag mu des beneen waxoon na ne kamaa fii saalisun mooy kenn li nga xam ne fii mooy sabara fii loolu mooy ñetteel bi léegi nag ñu ne ko kon dañu ngi lay déglu radiyallahu anhu mu ne wa sabru fi aafiyatin wa fi ni'am ajallu lanwa'i thalathati na'am id rabbuna yaktubu ghaynan mu'jama darajatan liman lahu qadim tama mu ne kàntaa wa sabru bu mujj bi nag muy sabara fii wa sabru suñu muñ fii aafiyatin voilà voilà <coughs> loolu amaana moo tax euh, li ma la doon wax bee weesu hein këne mooy këne man ñaari version yi ma yor ci masaalikul naan bu électronique bi boobu ñoom ñoo def sabara fii mooy ca njaal ñaareelu ki wasabru sabru an musibatin lakin lada sadmatiha al ula bi qawli man hada loolu mooy li nga xamante ne mooy bu kayit bi ma ci yor te waxoon naa la ko tabon waaw ci nafaqaay nafaqaat kan al murid Muhammad Abdul Majid waaw nekk sëriñu sëriñ Mor Mbay Siise bu njaareem radiyallahu anhum wa rahmatullahi alayhim ah daara ju mag bu sëñ Mor Mbay Siise bu siiw foofule ca njaarim ah moom ci taalibe ki nga xam ne loolu la wax léegi ñoom bi ñu def ci këyit amaana loolu moo gën a jub waaw ndax ñoom was sabru an waaw dañ ne muñ wëlif musibatin ci musiba bu la dal waaye it bële it mën naa jub voilà bu électronique bi boobu dafa def was sabru fii musibati waaye sëriñ bi buñ indi lii li gën a jeng day mel ni bële mooy bu këyit bi voilà ndax mu ne la fii déglul ma wax la waaw wa sabru fii aafiyatin wa fii ni'am mu ne nag ñetteel bi nga xam ne mooy sabara fii muñ ci biir mu ne di muñ fii aafiyatin ci aafiya sa boroom defal ak jàppandal la dalal la may la jàmm waaw wa fii am waaye di muñ ci xéewal yi la sa boroom defal nga nekk ci biir xéewal yi di ci muur sa bamba lool sax waaye nga ciy muñ nga ciy nga ciy muñ ajal bii moo gën a màgg al anwa'i athalathati moo gën a màgg ci ñett yi nga xam ne moom laa la limaloon muy sabara an sabara ala ak sabara an ak sabara fii sabara fii moo gën a màgg waaw mooy muñ ne ci biir fekk mu nekk ci biiri xéewal biiru li nga xam ne mooy aafiya gu ko borom bi defal ay mbiram a ngi dox léppam di dox alal ji di couler à flot xéewal yi di dotteeku mu muñ ci jamono jooju booboo gën a metti muñ bu dee musiba la laa dal xam ngay musiba léeg-léeg doo am choix ah, ah oui léeg-léeg musiba bi day dal de toute façon ndaw si doon jooy ci xabru bi ban ban ban ban ban choix la ci am amu ci amu ci lu muy lu muy lu muy xaaj daka moom mbir mi da koo dal lii la léegi soit nga mu ngir sa borom wala boo boo boo fi protester xunn ba doyale après wàññiwut tous manoo ci dara de toute façon lii am am na musiba giif ñàkk yi nga nekkee nekkal di kaas boo kaasee après yow lan léegi nga ne damay muñ xam nga loolu da naan bon de façon waa ji amul beneen choix mais du lu yomb tamit ah voilà mooy du lu ñuy doyanal mais day la bii boo ko gën a màgg waaye beneen bi nga xam ne moom la waxoon tamit mooy as-sabru ala at-ta'a muñ tamit ci kaw di topp yàlla boobu bu rëy la tey muñ li nga xam ne musiba la cay dal boobu moom mooy deuxième bi gën a rëy ginnaaw bii mu lay wax ne moo gën a màgg. ndax jaamu yàlla bakkan ci boppam moo nangul moom la doon naan ndax lan li anna nufuusanaa maj ma majbuula ala ibaadi ta'atin maqbuula ndax suñu bakkan yi dañ koo mooñe muy bañ di def jaamu yàlla topp yàlla bu ñuy nangu moo tax ki nga xam ne dafa muñ teg bakkanam ci jag jaamu yàlla hein di topp yàlla teg ko ci lool du lu jafe du lu yomb ah waaw mais bii nag mooy yow en fait yow lépp lu tax nga war a féttéerlu daa nekk ci yow borom bi defal na la santé de fer li gaa yi wax yow daanaka li gaa yi di dal nii ay bopp buy mettee ki yiy jékki-jékki dool sax daanaka dal la si lépp baax bi nga defee bilan gaa dañ ne eh mais yow saway médecin bi dafa jaaxle mais yow c'est quoi ton lan ngay kii lan mooy sa train de vie nan ngay dundee nan ngay sportif xanaa da ngay def sport da ngay kii mais yow graisse yi baax na cholestérol bi lépp baax nañ surtout mais il bat à merveille mais yow bon yow war nga joo fi ngay jaar parce que c'est la première fois ma gis ku mel ni waa ah. imaginer kooku loolu afiya googu mu am ba pare xam nga ko bu meloon noonu ba pare ñàkk beneen problème la mais deddu teewul alal ji bari fu ko neex lay dem fii mu ne bëggoon a dem Los Angeles jet privé lay demee léppam kii fu mu jaar gaay dañ koy dar dañ koy xajal imagine kooku nekk ci xéewal yu toll noonu yor yii ci ay kër ay palais ay villa la yor yoo xam ne bakkane may ko ay soxna yu baax ta taaru te te yaru xam nga ko mel noonu ak mooy yàlla ci moom la gënoon a a yomb mooy féeteerlu quoi mais bon man am naa lii sama yoon na wu ci ah waaw topp alal jeeg bànneex yeeg magasin yeeg ak ak yi muy flotte d'avion bi mu yor ak yooyu manoon compagnie d'avion bi mu jiite loolu xam nga loolu man kooku ku mel noonu comme ñoom Qaaruna inna Qaaruna mi min qawmi Muusa fa bagha alayhi ndax lan bañ ko joxee alal Qaaruna ci waa kër naa Muusa la bokkoon alayhi alayhi salaam mais dafa beew ci seen kaw ba ko borom bi ubbilee ci ay trésor loo xam ne gis nga caabi yay tëj trésor ya gis nga buñ dajale woon caaj bi magasin wam yu bari yi buñ ko dajale woon woo mbooloo mu rëy na leen yëkkati dañuy am problème waaw ngir bouger ko ngir yëkkati ko maa inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil qurba id qaala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul nekk ba ko ay ñoñam neexee ne ko hé Qaaruun ragalal yàlla siyaamul yàlla ci alal jim la jox te nga bàyyi sa jubilé yi sa kontante yi nga xam ne yàlla taxul jàpp ne sa mbiru bopp la mu naan indamaa utitu ala ilmin min indi ah topp leen nee ngeen naan lan man ma xam gestion xam ni ñuy lijjante gërëm ak xaalis ngeen def ko ngeen toog fee soxor kër këfu set yi ngeen doon naan ma lan waaw ah, sànni lañ ko doon lañ ko doon atte lañ ko doon eh, xelal te ko fële conseil yi beew ba ni ko borom bi di alake daa gën a yomb doomu aadama da moo tax suñu borom ne innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna dëgg-dëgg doomu aadama bi di ko gis mu nekk ku beew jamono ja nga koy gise mu am alal alors que kii mu am loolu lépp man cee muñ di ci sant yàlla di ci tudd yàlla ci nan di ko dépenser ci yoonu yàlla wa anfiqu mimma razaqnakum muy dépenser mbir yi fi borom bi bëgg chantier bu taxaw bu yàlla loxoom dem ci bu manee lépp la ciy def mu nekk si comme que Seydina Usmaan al-Mu'taa ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiim rahmaan waaw mel ni Seydina Usmaan mujahidu jaysh al-usra usra ki nga xam ne moo toppatoo moo waajal armée bu metti ba jëmoon Tabuk waaw kooku xoolal alal dafa am loo xam ne lu mu beewee lu war a tax mu beew waaye mu fexe muñ moo tax mu ne bii nag moo gën a màgg wa sabru fi aafiyatin wa fi ni'am